turam moo doon Amr ibn Hazm ibn Zayd ibn Luzan al Ansaari bokkoon kon moo ci waa Banu Maalik ibn Najjaar an-Najjaari al Ansaari an-Najjaari Amr ibn Hazm sëtëm bi sëtëm bi bari na lu imaam Abdallah imaam Ibn Sa'd jële ci moom moom dàkkantalam moo doon abab daxaak kon keroog Uhud ci waxu imaam ibn Hisham bokk na ci ñi nga xam ne dañ leen a dëpp yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da leen na ngeen dellu ndax dañu nekkoon ñoo xam ne dañu ci ay at dañu tuuti woon ah. xare bi njëkk a fekke mooy ghazwatul xandaq comme ni la rek da ngay gis ne ñoom ñii ñoom ñii ñëpp benn lañu mooy ne bi leen yonent bi alayhi salaatu salaam dëppe keroog ñoom seen xare biñ commencé mooy ghazwatul xandaq lañ jëkk a commencé ak xare yi nga xam ne ñoo tegu ñoo topp ci yooyu nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam joxoon na ko tamit mission bu am solo muy moom la defoon mu toogal ko Najran bi mu newee Najran téere bu siiw boobu ngay dégg ñuy wax Amr ibn Hazm mooy e, e, e, ta ta mu bindoon Euh, kañ lañ doon wax loolu wa an laa yamassa al qur'ana illa illa al qur'ana illa tahir loolu noonu euh, mooy ci wàllu bon bon non du fii du du du fii loolu loolu loolu beneen beneen beneen occasion la mooy euh, téereem boobu yonent ma le sarsam bindoon ko ndax Najran ay chrétiens dañ fa bari woon yonent ma le sarsam bindoon ko benn lettre def ko def ci ci biir te bu mu laal alquran ji lu dul koo xam ne dafa laal même bu deen xadiis boobu am nay wax mais waa jumhuurul ulama ci loolu lañ d'accord que ne alquran ku amul laab mooy alquran bu man mushaf bi ku amul njàpp du ko laal loolu du ko laal loolu nag non non xadiis boobu noonu dese naa wér mais ñépp moom lañ d'accord moom nag mooy Amr ibn Hazm bii yonent bi alayhi salaatu salaam bind ko ak yónni ko ak ay téere bind ci li nga xam ne mooy miraas yeeg wàllu azaka yeeg ak diyaay di mooy diya yi comme indemnité yi ñu war a joxe ku nit ak yooyu te loolu noonu imaam Abu Dawud daal na koy solo ñoom imaam an-Nasaa'i rahmatullah alayhi jamii na ko imaam ad-Daarimi ñoom ñépp solo nañu xadiis boobu noonu nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam di ci euh, wax Amr ibn Hazm di ci wax yooyu nga xam ne moom la ko yónni woon ak yi nga xam ne ñoo ne woon ci biir mu toogaloon ko fi nga xam ne mooy Najran ah moom nag imaam Abu Nu'aym nee na mu ngi génn àddina ci xilaafa seydina Omar ibn al aa ah, waaye am nañu ne noonu ndax am nañu ne la euh, moom ci l'an cinquante yi après gàddaay yonent bi alayhi salaatu wa salaam année cinquante yi ci la génn àddina imaam al-Hafiz ibn ci al-Isaaba bi mu indee wax yooyu mu ne wa huwa ashbahu wax yii nag ne moom Amr ibn Hazm mu ngi génn àddina ci année cinquante yi lool mooy li nga xam ne moo gën a niroog li gën a jug ndax mu ne fa fii musnadi abi Ya'la bi sanadin rijaalu thiqaat annahu kallama Mu'aawiya fi amri bay'atihi li Yaziid bi kalaamin qawi mu ne Euh, moom imaam al-Hafiz ibn Hajar li tax nag wax bi ne ci année cinquante yi la génn àddina moo gën a dëgër ndax mu ne imaam Abu Ya'la dafa solo ci musnadam ci sanad boo xam ne góor ñi nekk ci càllale bi ñu dëgër lañ këne wax naag Seydina Muawiya wax ju dëgër ci bi nga xam ne ci la bëggoon ñu jaayante bi muy waaji génn àddina ngir ñu jaayanteeg doomam di Yazid kon kay bu dee ne lool la kon mooy kii c'est bien su que kon kii xam xamsiin voilà après année cinquante yi ndax naa Muawiya l'an soixante la génn àddina bu dee bi muy waaj a génn àddina loolu fexe woon ngir doon laaj ngir ñu daal di jaayanteeg doomam ji ngir mu wutu ko ba moom mii mu wax ca wax ju dëgër loolu day wan na kon kon génnul àddina jamonoy Seydina Umar ibn al moo tax imaam al ne loolu mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër moo gën a jege lu dëgër gën a wa ashbahu as wa huwa ashbahu bis-sawaab kon noonu la génn àddina ci jamono kon après les cinquante l'an cinq bu dee loolu la moom mooy après kon ci soixante yi la ci année soixante yi la génn àddina moom Seydina Amr ibn nekkoon mbokk waa Bani Maalik ibn Najjaar comme Zayd ibn kon radiyallahu taala anhu wa arda wa anna bihi wa ja'ala a'ali al-firdawsi maskanahu wa ma'wa